nga ne kat ad dimashqi wala al al al al <laughs> ah ad dimashqi wala bi ngay wax euh, bi bi bi dëkkoon euh, al euh, Iraq ah muy ainsi de suite ñu wax la nga xam si xarit imam Ahmad Abu Zur'a si si si si non non xam naa ko ñu ne day Abu Zur'a ah taa kooku attention kooku taalibe imam Abu Hurayra la ah, attention moom mooy moom la Umaara ibn al-Qanqaa bi jëlee ci moom. kooku Abu Zur'a boobu taal yu imaam Abu Abu la bokkul ak Abu Zur'a yi ngay wax yële ainsi de suite mooy affaire yi la affaire yi mooy mbir yi noonu lay ñëwee al-ilmu bit-ta'allum xam-xam day ñëwee ak jàng booy jàng bi yi day ñëw mel ni mbir après yow ñoom ñooy lay naan jël ma jël ma jël ma jël ma comme la al imam <laughs> kii meloon Ibn Taymiyya rahimahullah al-Harrani <laughs> sëriñ ñoom imaam Ibnul Qayyim bi imaam al-Haafiz Ibn Hajar al-Asqalaani borom Buluughul Maraam nee saa yi <laughs> nee am nu Taymiya ak garaawul non gis nga bu doon toog nii di benn jotaay doo xam-xam moom dafa mel ni xam-xam yi ñoo ko naan choisir ma ñoom ñooy ñëw di ko di proposer wu seen service quoi. xam na ñun ko ci taxaw fii di wax yow yaay ñëw sonn seet def say recherche def say kii ñëw toog. ba pare euh, bu dee ne doo mokkal kat bind ko <laughs> bu baax walla sa support téléphone ak lool di ci yër bu baax <laughs> waaw bu affaire bi xawee <laughs> xawee mettre dem envey taalaat door a mën a wax mais moom dokkuloon yooyu de saa yi day toog nii say mu ne non du du moom mooy tànn xam-xam yi de te domaine boo ko laal c'est comme ça mais dafa mel ni affaire yi ñoo ko naan kaay man man laa jël ma jël ma ku nekk di njëkkante non man man wax ma man man man man man man man saa xam nga ne ñooñu yemu ñoo ko saa yi suñu mooy parce dañ cee dugg euh, euh, xam-xam xam-xam nga lan la da koy jox sa sa amul ay demi-mesure de teg sa tànk fii génne beneen non non non li imaamul Ghazali rahimahullah doon wax naan yow ku mel noonu moom <laughs> ci yenn lim doon wax façon loo xam ne boo ci euh, côté yooyu la quoi <laughs> yow xamoo fi nga nekk ko <laughs> yow tu t'es perdu de chemin tu as mooy xamoo yow wan yoon nga nekk kon euh, dimi dema démissionnel nga dem ak feneen quoi demal nga seeti feneen mais yow nekkoo ci yoonu xam-xam yoonu xam-xam en doo di nekk euh, doo nekk muzabzabina bayna dalik ne maa ngi ci xam-xam waaye it lépp loo xamante ni voilà waxu caaxaan bi ñenn ñi di wax naan waaw bu daara ji jotee alxuraan ji jot bu la ci kenn man waaye nag bu yëfi àddina doxewee bu la ci kenn xam nga mooy nag mooy mumbaay rumbaay xumbaay caaxaan loolu mooy jëfi naafiq loolu mooy naafiq tigit wallahi loolooy naafiq waaw bu ñu dajee ñi nga xam ne amanu qalu amanna ñu ne ñun gëm nañ di def yëfu gëm yàlla waaye wa idaa xalaw ilaa shayaatiinihim qaalu innaa ma'akum <laughs> innamaa kunnaa mustahzi'uuna innaa nahnu innaa nahnu mustahzi'uun waaye non non non ça attention faut pas être euh, di ñu jàppe lu ñu doonul quoi suñu borom ne gis nga naafiq bu nu rajeeg ñi gëm yàlla ñu ne gëm nañ waaw di jëf jëf ko gëm waaye wa idaa xalaw ilaa shayaatiinihim qaalu innaa ma'akum innamaa nahnu mustahzi'uun ñun yéen la àndal ah, waaye xam ngeen ne ñun dañ doon mooy waaye waaye waaye dañ doon saboté quoi xam ngeen ne bu ngeen ñu gisee niñ fay évoluer rek ngeen xam ne ñun on n'est pas dans notre milieu quoi mais il faut le faire il faut le faire comment on va faire alors c'est pour défendre nos intérêts mais xam ngeen ne yéen lañu àndal waaw ah, kooku mooy jikkoy naafiq bu tànn béer bi ñëwee kenn du la ci man wàccam kaamil bi nga jël ci pee kooku mooy naafiq tigij kooku parce que il faut sa xol salte yenn salte yi ngir nga mën a boole lëndëm ak leer yu mel noonu cib xol waaw te sax leer bi du dugg ah bu mel noonu xol bi du am du am leer mukk mais nag da koy jéem a camoufler loolu mooy ak naafiq wal iyaadu billah nit da am personnalité waaw waaw loolu bokk na li gën a tax ñuy yablu diine te diine dafa rëy buñ gisee ñoo xam dañ naan ci diini turu diini lañ leen xame mais bu caaxaan ji jotee biir si jotee ñu gis leen biir si ñuy pàkkar ñi te nee nañ ñooy sëriñ si kat kooku xam nga ne caaxaankat bu mag la mais alhamdulilah ba sëriñ boobu sëriñ si caaxaankat la de toute façon gars yi xam nañ ko quoi waaw waaw kooku moom dañ koy démasquer dafay démasquable quoi <laughs> moom c'est vrai simple kon loolu lu am am solo la gis nga ñii nii moo tax nii boo ci duggee rek mooy da xam ñii waaw yal nañu borom bi may nag xam xam ñu baax ñii ñoo jar a xam waaw mais ay làmbkat ay tëggkat ay musicien ay waykat ay fokat ay tànn biir man showman showbiz man yoonu jaru ñoo xam génn leen ci sa répertoire bopp bi waaw waaw kajjkatu bal yeeg tullikatu kii yéeg yooyu yépp dañ lay sonal rek dañuy feesal sa répertoire bi ci ay caaxaan waaw alors que yow waxuma la dara li nekk farata ci yow rek yow deux pour cent bi xama boo yoo xam ne booy dee yàlla di la ko laaj xamagoo noo koy defe waaw xamagoo noo koy defe di permettre sa bopp di xam ñoo xamante ne ne xam leen lor la ci yow parce que lay distraire waaw te waxoon na wajtanibu majalis ash-shaqawa radiyallahu anhu maa ngi leen di mooy ta dakuloo de attention waaw mooy leen majalis ash-shaqawa bërëbu texee di kay mooy yi ma fi lim nii yëpp ak yeneen seen liste bari na mooy distraction yeeg at attractivité yi nga xam ne lépp caaxaan na yoo xam ne laa yusminu wala yughni min ju' waaw benn njariñ amuñu ko lu dul njariñul àddina joo xam ne ci la yem te dalay lay lor waaw te nit ki daa war a xam ne kullu nafasin jawharatun nafisatun la tanjali yumkinu an yashtari al kanza biha bi nga xam ne laa la yatanaha xayruha fantabiha waaw nit ku nekk daa war a xam ne gis nga nokkeem ji mu waxe lool ci jawharatu naf jawharu nafis al jawharu nafis ah ah nit ku nekk ci masaalik am na tamit lu xaw a mel noonu wax na ko waaw gis nga sak nokk yi xëcc xëcc boo xëcc ci eeru yàlla bi mais gànjar la goo xamante ne gu gànjaru trésor boo xam ne gis nga man nga cee am loo xamante ne ay yiiwam du jeex mukk mooy man mooy ngërëmu yàlla <laughs> wallahi mooy yër ngërëmu yàlla sa nokk yi nga ko mën a ame de gis nga ñi ñuy coow ci nit ñu baax ni ma ci àddina bii lañ liggéey liñ liggéey waaw àddina bii lañu ko liggéey liggéey wuñ ko feneen ci àddina bii waaw kon nag ngërëmul yàlla doon nga xam ne borom bi dana wa ridwanun min allahi akbar zalika huwa al fawz al azim wa ridwanun te gis nga ngërëm min allahi su tukkee ca yàlla gum lay defal yow jàmbi akbaru moo gën a màgg lépp ajjana ngërëmul yàllaa ko gën a ma moo tax borom bi dane wa'ada allahu al mu'minina wal mu'minati jannat tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiihaa wa masaakina tayyibatan fii jannaati adnin wa ridwaanun mina Allaahi akbar zaalika huwal fawzul aziim waaw mu ne wa'ada Allaahu borom bi de dig na promettre na almu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaat ak way ngëm yàlla yu jigéen yi jannaatin ay aljana yoo xam ne tajri day daw min tahtihaa ca ronam al anhaaru dex ya xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax fa la ñuy béel wa masaakina ak ay dëkkuwaay tayyiba yu teey fii jannaati adnin ci àjjana yoo xam ne yuy sax la mu ne waaye bi mu waxee àjjanaat xéewal yooyu mu ne waaye wa ridwaanun ngërëm buy tukkee gu gàm am bu tukkee fa yàlla ak bëru moo gën a rëy te loolu sax mooy tax ñu dugg àjjana moo tax ku amul ngërëmu yàlla doo dugg àjjana waaw moo tax mu ne radiyallahu anhum wa radu an waaw la su suuratul bayna ñi gëm yàlla di jëf jëf yu baax lu ñuy am jannaatin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiihaa waaw ñooñee radiyallahu anhum wa radu anhu zaalika liman xashiya rabbahu waaw borom bi gërëm na leen ñoom itam doy loo nañu te gërëm nañ pay leen borom bi wàcc waaye yim leen wàcce al fële ca aljana nuzulan waaw mu wàcce leen wàcc waaye yam leen teg yu kawe ñu gërëm ko mu ne lii nag li man ñeel nag képp man ka nga xam ne xashiya dafa ragal rabbahu borom kon wa ridwaanu min allahi akbar zalika huwa al fawzul azim wala mooy ngañaay ku mag waaw kon loolu am am solo la xam ñii nga xam ne nit ku baax li ñu am fii lañ ko liggéey kon nag suñu bakkan yi suñu noy yi buñ ko buñ ko sàggane waaw ci ay polémique ak ay wax yoo xam ne yow de toute façon say wax jariñu ci dara raytan kese la nit danga war a xam fi ngay utile ak fi nga utile wul fi nga xam ne man nga faa jariñ ak fi nga xam ne ça fer sert à rien ça ne léegi loolu nit il faut nga xam sa limite ak say capacité waaw loolu dina la may ak li la yàlla togg bien sûr selon yooyu liñ ci mën ak li nga manul nga nekk ci li nga man li nga manul yàlla xam na sa diggante ak sa bopp tegu la laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha laa yukallifu ma ataaha borom bi du gàll benn jàmm lu dul selon la mu ko jox du jàmm benn jàmm lu dul la nga xam ne moom la mettre à sa disposition bu mën koo def kon al ah, an Tariq ibn Shihab wan Sayyar ñu ngi ci Sayyar waaw kon ñoom ñu ne ñoom imaamul Bukhari yi da ci juum mu ne imaam ad-Daraqutni waxam lañ doon wax mu ne qawlul Bukhari Sayyar Abul Hakam sami'a Tariq ibn Shihab wahmun minhu wa mimman tabi'ahu walladi yarwi an tariqin huwa sayyar abu hamza qala dhalika ahmadu wa yahya wa ghayruhuma mu nekk wax lii mooy ahmad ibn muhammad ak yahya al-qattan ah yahya ibn sa'id ak yahya ibn ma'in ñoom ñëpp tamit eh, eh, nañu ne kii ko wax mu yahya ak ñeneen ñu dul ñoom nañu lii la eh, kon loolu la ah, kon ñu jàll kon mu ngi noonu kon gis nañu <laughs> ku ñu dugaloon fii sayyar sayyar Bashir du Bashir ibn Ismaïl loolu it imaam al bi muy nettali wax ji dafa juum ne moom it Bashir ibn Ismaïl te du Bashir ibn Ismaïl Bashir abu Ismaïl baax na ba Bashir ibn Ismaïl daa amul ci kii amul ci tarjama yi ku tudd Bashir ibn Ismaïl non non moom Bashir Bashir abu Ismaïl voilà <laughs> waaw Bashir abu Ismaïl la waaw te Sayyaar Sayyaar mooy Sayyaar ibn Sulaymaan non non Sayyaar kii Bashir mooy Bashir ibn Sulaymaan Abu Ismaïl Bashir ibn Sulaymaan la di Abu Ismaïl du Bashir ibn Ismaïl ndax ci Taqrib at-Tahdhib euh, euh, amul kenn koo xamante ne nii ku tudd loolu la mooy imaam al-Hafiz loolu la mooy imaam al boppam dafa juum Bashir <laughs> ne ibn Ismaïl ah. <laughs> Hmm? mais bon Abu Ismaïl la loolu mooy màggal boroom xam-xam loolu la mooy euh, borom bi moo infaillible waaw moo kon an tariq an an kon ñu ñëwaat ci ñu ngi ci imaamu Abu Daawud al imaamu Abu Daawud rahimahullahu ta'ala kon ñëwoon nañu ba euh, Bashir ibn Sulaymaan an Sayyaar Abi Hamza mu ne an tariqin kon sa yaa abi hamza kon gis nañ ko al-kufi rahimahullahu ta'ala an tariqin moo ko jëlee ci tariq bi tariq ibn shihab ibn abd shams ibn salama ibn hilal ibn awf ibn jusham rahimahullahu ta'ala al-ahmusi al-aslami al-kufi moom wax nañ la gis na yonent bi saa saa ne jëlewul ci dara ci moom dara mooy saxaaba la waaw la haddu saxaabi musliman raqi rasul wa in bila riwayatin anhu watul al imaam al haafiz as-Suyuuti rahimahullah mu wax ci alfiya bi mu ne haddu saxaabi yi fekk loolu mooy li imaamul haafiz ibn Hajar ak boroom xam-xam yi loolu lañu saxal ne loolu mooy saxaaba bon am nay wax yu bari nii lii mooy li dëgër imaamu as-Suyuuti rahimahullah mu ne haddu saxaabi musliman laqiru rasul mu ne ni ñuy dëxal li ñuy xamee ne diw saxaaba la mooy musliman il faut waa ji nekk jullit waaw dajeeg yonent bay saa saam kese te gëmoo ko taxulaa nekk jullit waaw Abu Lahab fan nekk jullit Abu Lahab der yow la yonent bay saa <laughs> saam ba waay yow waay Umayya ibn Khalaf <laughs> ak frère am bi Ubay <laughs> Shayba Utba al-Walid ñooñu ñëpp ci waa Quraysh sin sa waay ñoo ci daje na yonent bay saa saam mais duñu saxaaba te yéefir mi kon war nga nekk ku wommatu ci diine bi wa in bila riwayatin anhu wa tul waaw même bu dee ne waa amul dara loo xam ne lu ñu soloo la ne moom moo ko nettali ne jëli na ko ci yonent bay saa saa te tamit nekk moom guddul waaw waaw te li nga xamante ne mooy daje lañ wax waxuñ gise mais silmaxa yi mën nañoo nekk ak yonent bay saa saa ñoom Abdallah ibn Ummu Maktum mais gisuñu yonent bay nekk na noonu te waxuma ne silmaxa yi rek kuy gis sax yow boo bokkee yonent way saasaam benn jotaay comme Fathu Makka képp ku fa nekkoon foofu yonent way saasaam du Makka ak bi muy ak même bu dee de loin wala yow xam nga ne mu nga fële nit ñi yëpp yow kooku saxaaba la parce que def ni saxaaba du ci nit ki mais ci yàlla la bu mu jaarale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te kooku loolu képp tax na mu gën képp ku ñëwati ci gannaaw waaw Allahu akbar waaw mu wallahi du ko gaa yi xam de <laughs> kon Tariq ibn Shihab moom gis na yonent bi alei salaatu salaam mais ci moom ah, ni Ibn Mas'ud moo ko jële nag ci koo xam ne moom gis na ko nekk naag moom taalibeem na bu takkoo woon ak moom bi Abd Mas'ud Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib <laughs> waaw al-Hudhali al-Kufi rahimahullahu ta'ala hmm? asharul abadila képp ku tudd abdallah ah ci saxaaba yi moo ci gën a siiw ah mooy abdallah ibn wax abdallah ibn umar mooy waxuñu loolu abdallah ibn mooy ku tudd abdallah rek moom moo leen gën a siiw mais bokkul ak al abadila al arba'a bokkul ci ñooñu waaw mooy ñeenti abdallah abdallah ibn abbas Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam ak Abdallah ibn Amr ibn al-As ñooñu lañ naan al-Abadila ñeenti Abdallah yi am na ñoo doon seen kilifaay jamono ah ci ginnaaw magu saxaaba yi biñ jàllee ñi mujj ñëw euh, ñoom ñoo doon kilifaay seen jamono yi ñeenti Abdallah yooyu kii nag bokkul ci ñoom kii wala ñu gënoon a màgg fuuf. yaa Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man asaabathu faaqat man asaabathu faaqatun fa anzalaha binnaas lam tusadda faaqatuhu wa man anzalaha billahi awshaka allahu lahu bilghina imma bi mawtin aajilin aw ghinan aajil voilà gis nga lii wuute nag moom imaamu euh, Nawawi hadith yu mu indi kaddu yu mu indi mooy kaddu yu imaam imaam man Abu euh, at-Tirmidhi Abu Isa xoolal imaam Abu Dawud te moom la njëkk wax ne moo ko solo moom ñu ko dane man asaabatu yeneen tool saa saa dane képp koo xam ne laal na ko faaxa ak ak ak ak ak aajo bu rëy ñàkk fa anzalaha binnaas mu wàccee ko nit ñi ñëw wax ko nit ñi di ko tiis nit ñi di di di shikaaya di jàmbat nit ñi lam tusadda faqatu ko kenn du ko fajal li nga xam ne mooy ñàkkam googu loolu ko dal kenn du ko fajal kenn du ko yëkkati waaye wa man anzalaha billahi képp ku ko wàccee ci yàlla tiis ko sa boroom awsaka léegi rek ak a gaaw allahu borom bi dina gaaw lahu bi xinan utal ko loo xam ne koom la waaw bil xina bil xina loo xam ne koom la koy defal tax mu eh, jàpp ci loo xam ne ci lay faje la ko dal mettit yooyee ak li nga xamante ne mooy ñàkk googe nan la koy defee mu ne imma bi mawtin ajil wala ci wa mooy soit ci gaaw deebu gaaw eh, deebu gaaw waa ji day dee ci saa si wërsëg bi mën a jël nga ne loolu non ko non fii ci àddina loolu borom xam-xam bi way dangaa tiit am soxla diir <laughs> ko la borom mu fajal la ko moom ci deegu gaaw kuy dee <laughs> ah, kon de man de mu koo té daa <laughs> ah, mel bëggoo dee fa nga jëm ah waajaloo ko ah. wattaquu yawman turja'uuna fiihi ilaa Allah xanaa déggoo loolu borom yow ragal leen teet di jëf pour waajal seen borom ngir waajal bis ba nga xam ne ci lañ leen di pan dañ lañ leen di delloo ci lañ leen di delloo ci seen borom léegi waa bi mawtin aajil ji nag <laughs> mawtin aajil ji mooy Eh, wala borom xam-xam yi non mooy bi mawti qaribin lahu ghinan fa yaritu mooy borom bi léegi mu xool ci bokk waaji koo xam ne àppam jotoon na koo xam ne borom alal la te waaji mën na koo donn boroom bi def àppam boobu jot waaji génn àddina waaji daal di koy donn waaw ñoom bari seen alal gi ñu am seen milliards yi ñu am wala millionnaire wala seen nekkin gu baax mais donn la du lu ñu lëgëy waaw. famille riche lañ bokkoon wala famille koo xamante ne seen baay a bien bossé wala seen ndey wala seen benn maam boo xam ne moom kese fi nekk moom kese la am waaw bari alal <laughs> wala euh, de koo xam ne moom mën na koo doon mu génn àddina ñu jox ko sa waay riche <laughs> ne duñu ko duñu ko sax bàyyi du non duñu ko xaare quoi. non waxuma yu tubaab yi quoi yu tubaab yi moom de toute façon nit ki mooy décider kan moo koy doon nekkul yaa ko jur yaa yu mooy doon ah non non non loolu c'est sur les layikaar banu layikaar ñoom loolu lañ xam xoolal keroog lii damaa fàttale mooy soit yàlla rey kenn nga am mu mu doon loolu alal da nga bari. Euh, waa ji euh, premier ministre Italie bi fi ne woon euh, Silvio Berlusconi <laughs> alles italiano bu dee sama prononciation baax na. <laughs> Silvio Berlusconi <laughs> bi mu gaañoo daaw <laughs> ci deux vingt trois bi <laughs> dafa am benn waaye boo xam ne xaritam la woon saa yi da koo boole ci testament bi quoi mooy def testament nii lu bari la ko jox waa ji waa ji yaakaaru ko woon sax dama ko lii ci ci eh, Google bi waa ji xaritam loolu bu yàgg galore galère yàgg yooyu te sawaay da ko doon défendre bon euh, Berlusconi comme que boobu millionnaire la woon mu ëppoon alal bokkoon nañu ëpp alal Italie <laughs> borom télévision yeeg yu bari yeeg yu kii yeeg entreprise kii yi bon <laughs> ak yenn club de foot yi mu amoon sawaay <laughs> demal ko testament waa ji dama lii waa ji waa ne gaa yi ne sawaay ne diñ ko ko waxee ne ko Berlusconi mi mu faatoo ñu ne ko nag testament am yow boole na la ci mais wax ko somme bi dafa bari ba jàppuma koy ko instant lu bari la waaye bi ko ko waxee da doon jooy quoi <laughs> non seulement bon mooy xam nga loolu tamit mooy da xam ne waa kon considéré na woon considéré na la woon mooy moom ñi mu xam ñëpp ak ñi ko xam ñépp ak mbokkam yëpp ñëpp te yow bokkoo moom deret dara bokku ngeen dara doo bokkoo ci famille am loolu ami rek amitié mu ne sawaay bu ma génnee àddina moom taa ci sama alal lu bari non du ay ay centaine de milliers d'euros non pas ay deux mille euros waaye loolu mooy lan deux mille euros boo ci dékkee mu jeex ci ñenn ñi non ay centaine de mille xaw ma cinq cent mille euros xaw ma yu mel noonu côté yu mel noonu la waaye bi ñu ko wax non seulement affaire bi da koo kii ba muy jooy te mu ngi woon ci façon galère quoi <laughs> mooy loolu pour que comprendre <laughs> voilà borom bi defal la loolu voilà mais pas boo xam ne ci sharia rek mooy kenn du doon ne noonu ah. loolu ci ci ci ci sharia mooy nit ki man na def testament nekkul ni koy doon kese mais il faut wa sulusu wa sulusu aw kabir gisoon nañ ko hadith sayna Sa'd ibn Abi radiyallahu ta'ala anhu mooy testament un tiers alors ji doo ko dépasse waaw doo ko dépassé waaw mais li ca des ngir ñi lay doon la mais un tiers boobu mën na bari ji milliardaire xam nga ne milliardaire bu délee un tiers defal ko donation kenn kenn maanaam donation kii testament waaw ñi may doon loolu yàllaa ko définir ñi may doon c'est yàllaa ko def sama ndaya ngi fi sama baay ngi fi sama doom bu góor bu jigéen ngi fi mooy bépp kuy frère tegu nga ne ndax ñoom mam nu xujub yi yow mahjubuuna yéen yéen moom yiir nañ leen waaw ndax doom garçon bi fii bi ñoom bañ ne cëpp yéen ngeen ngeen ngeen ngeen tëb moom <laughs> léegi par exemple frère bi mënoon na gis benn frère kooku doom gaañu lawaatu muy gaañu wala mu def ko yàgg sax waaw l'islam comme ni ñu ko gisee ci Riyad bi mooy li yonent bay sa sam doon conseiller nit ñi mooy euh, ñuy defar seen testament maanaam Mawlaana Ibn Umar ne man dama dégg yonente bay saa saa wax ko saa bu guddi saa bu may waaje kii moom sama sama testament moom sama njeganaay <laughs> bon léegi ci gàttal mooy waaji gis ne frère am bee sonn na xam na ne lu am ci miraas ni ah bu dee ne nii la yàlla def mooy bi nii faatu ay doomam gis mu gis ne sonn na yéene na wa kii mu defal ko testament loo xam ne un wala lu ko gën a suufe mu nekk lu bari mën a nekk euh, douze millions par exemple euh, bu dee waay borom alal la kooku borom bi bu defee kee faatu mooy aywa moom mu am douze millions waaw <laughs> kon mu ngi noonu kon loolu la bi mawtin a fay <laughs> daa tiitoon bi <laughs> mawtin a jël nga ba bari nga ray ma kon imma kon yàlla lu ñu gaaw Hmm? awshaka allahu lahu bil ghina la ko waroon defal ak koom imma suwaa bi mawtin aajil ci déegu gaaw koo xam ne mbokkam la bu am al àppam jot borom bi bëgg ko teral wala boobu koo xam ne da ko fi jële mu jële ko fi fii jàppam jot na waaji waaji nag war ko mën doon aw xinan aajil wala borom bi defal ko koom gu gaaw ci beneen wàll ci façon wàll yu yu kii waaw yu bari nii la ko al imaamu abu daawud rahimahullahu taala daal di solowee kantaal imaamu abu isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi koy liggéey abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi lhammi fi dunya wa hubbiha mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu nekk ñu ne tamit Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysar al-Abdi Abu Basr Abu Abu Abu Bakr al-Basri bu di Bundaar rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mu ne bi ñu nekk Abdurrahman ibn Mahdi ah moom it ko ko doy waar lool Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari rahimahullah Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala mbokk imaamu Shafi'i moom mii moo doon imaamu Shafi'i mais xam nga ñun ay taalib imaam Malik la ñoon moo tax imaam Shafi'i yow boo ñu bindaloon benn kii ci wàllu usul usul ah premier téere ci usul imaamu Shaafi'i moo ko bind ci ko xelaloon mooy Abdurrahmaan bi ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Sufyaan mu ne ki ñu nettal mooy Sufyaan bi Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'ala an Bashiir ibn Ismaa'iil gis nañ ko sànq waxoon nañ la Bashiir ibn Sulaymaan la tudd al-Kindi an-Nahdi Abu Ismaa'iil al-Kuufi ah du Bashiir eh, eh, ibn Ismaa'iil Bashiir Abu Ismaa'iil ndax Bashiir ibn Sulaymaan la wax nañ la sànq ne imaam al-Haafiz dafa def defle bim ne Bashir ibn Isma'il ndax Bashir ibn Isma'il amul sax ci Taqrib at-Tahdhib an Sayyar mu jël ko kon ci Sayyar di Sayyar bi mu gisoon sànq Abu Hamza al-Kufi an Tariq ibn Ja'far an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man nazala bihi faqatun fa anzala bin-nas lam tusadd faqatuhu wa man nazalat bihi faqatun fa anzala billahi fayushiku Allahu lahu bi rizqin ajilin aw ajil waaw lii la imaam an-Nawawi rahimahullah indi kaddu yi nga xam ne al imaam al-Hafiz at-Tirmidhi euh, euh, indi ginnaaw gi mu ne hada euh, la ko waxee imaamu Tirmidhi dana wa qaala imaamu an dana wa qaala hadithun hasan kanta ci nusxa yi ñor dana wa hada lii de hasan bu baax sahihun bu wér gharibun bu tumuranke kon ginnaaw loolu mais hadith bi